Ah, ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin jeexaloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ba ci jotaay bii weesu li ñu gisoon te moom lañ jeexale woon moo doon réaction juif ak naafiq yi alayhim min ma yastaxiquun ni ñu ko dige woon kon incha allah tey ñu war a gis parti bu mujj bi walla avant dernière partie bi muy njàngale yi nga xam ne moo làmboo moom la xare bii di ghazwatu Uhud daldi làmboo li ci nekk ci ay njàngale muy yoo xamante ne nii yu baree bari la insha allahu taala tey njàngale yi dina xaw a wuteeg en am na yiñ doon def ndax ah, mooy nii lay deme insha allah mooy ne dañ ciy wax li ñu suñu boroom subhaanahu wa wan ñu gis ko ci bu dee fàttaleku nañ ko yiñ ci fàttaleku waaye di ko boole ak li nga xamante ne ni imaam Ibn al Qayyim al Jawziya rahmatullahi moom la wax ci njàngale yooyu moom def na ko ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam mu def indi njàngale yi nga xam ne moom la gis ci ghazwatu Uhud muy part yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne moom génne na ko imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ñu gis na li gën a jaadu ndax sinon mënoon nañu def di wax ñun li ñu li ñu gis rek d'après commencer histoire bi di tiire njàngat njàngat yi benn par benn en tout yi ci feeñ ak yi ci ci fàttaleku ba ni jeexe loolu possibilité la waaye nag mooy ne lislaam suñu boroom dafa def tàggatal ñu ay boroom xam-xam yoo xamante ne nii raxmatullaahi alayhim ci delloo njukkeel lañu war a dëkk ñun bu ñu xamoon dëgg-dëgg ñoo xam ne daanaka loo fi wax rek loo fi wax lu ne am nañu ko masa wax ñu bari am ñu ko mës bind teg bokk na nag ci ni ngay leen di delloo njukkal sant leen mooy seen liggéey yoo ñu def nga bokk ci ñi nga xamante ni ci ñi nga xam ne borom bi def na ci yow lay xam-xam bi di feeñe mooy nga jaar nga bokk ci kanaal yi ci canaux yi nga xam ne ci lay jaar ngir feeñ comme que nag liggéey boobu ku mel ni imaam Ibn al rahmatullah yi def na ko mu yelloo kon ñu daldi boole ñun yenn yi nga xam ne am na yoo xam ne gis nañ ne defu ko ci indiwu ko ñun ñu daldi koy wax insha allahu taala topp li nga xam ne moom la indi dina xaw a jël taanak insha allah ndax même imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi ci baar yi ci ghazwatu Uhud bii bim ci eh, mooy baabu imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ci kitaabul maghazi baabun wala baabu ghazwati Uhudin foofu noonu bi ko imaam al-Hafiz ibn Hajar di di firi bim ñëwee di indi brièvement ci lu tuuti di tu lenn ci njàngat yi ci enseignement yi ñu ci tiire la mu fa indi la mu indi noonu mooy li imaam Ibn al-Qayyim wax. ndax imaam ibn moo ko jiitu woon li mu indi mooy li imaam ibn ci la indi tuuti indiwul du benn yoon du ñaari yoon la ko imaam alxaafiz ibn xajar di def ndax xam-xam lool la xam-xam lool la mooy da dajale boo ñëwee gis ci sa chantier l'islam chantier la ñëw nga gis koo xam ne li ngay def am na ku def lu rafet lu mel noonu wala def na ñëwal nga cité ko boole ko ci mbiri jëlal ay ay ay liggéeyam nga manifester ko wane ko leeral ko xam ne lii la nga xam ne bu ñu foog ne mbir yi léegi rek la mooy ne ñoom ñoo ñooñu ñooy sax ñi liggéey dëgg-dëgg ñun dafa ñu di jéem a te xas est-ce que mën nañoo répéter exactement li ñu waxoon imaam al-Hafiz ibn foofu day wax ba pare mu ne qaala al-ulama wa kaana fi wamaa usiba bihi minal muslim bihi minal muslimiin minal muslim minal fawaa'idi wal xikami rabbaaniyati ashyaa'un mais mooy wax jooju noonu mooy li mu tiire la ci waxu boroom xam-xam bi mais li bi muy cité minha bokk na ci di citer loolu mooy textuellement li imaam Ibn al-Qayyim wax rahmatullahi alayhima mu ne boroom xam-xam yi nee nañu wa fi qissati Uhud wa ma usiba bihi mu ne nekk na ñu ne nekk na ci xare Uhud ak li nga xamante ne nii moo dal jullit ñi keroog ciy metti nekk na ci nettali boobu minal fawaidi ci ay njariñ ay njariñ wal xikami ak ay sages ar rabbaaniya yoo xam ne yooy kodug boroom bi la mi ak yaraate ak yi màggal luy màgg nga xam ne kodug borom bi la yooyu sages yooyu génn ci ghazwat Uhud mu ne ashyaa'un 'azima ay mbir yu rëy rëy léegi nag mu def deux points commencé di citer li mu citer moom la imaam Ibn al-Qayyim indi rahmatullah aley moom siis rek la ci cité imaam alxaafis après mu jàll waaye ñun nag dañuy ñëw jël l'intégralité li imaam ibn qayyim rahmatullah aley wax boole kook insha allah liñ la wax sànk kon kon alhamdulillah kon ñu tàmbali kon ghazwatu Uhud premier enseignement premier njàngat mu ñu ciy jële mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu ko ne bi ñu ñëwee bul fà fàttalekul ndax lii nag benn révision lay doonaale ci xare bi bi ñu ñëwee ne ko euh, waa Màkka de génn nañu ba jege ci Medina ngir buum si la lan la doxale woon ba ko waajoo jële nga xam ne waa ji yéefar la woon mais la woon ñëwul rek daldi parax parax yi daldi jóg rek songi waa Màkka fañ ni déedéet lan la def dafa yónni ay saxaaba radiyallahu di yónni ay vague di yónni ñuy dem ngir vérifier ko information boobu bu dee ne ki nga xamante ne nii moom la borom bi subhaanahu di waxal yónni ko ci ñun di wax ak moom par intermédiaire mais di wax ak moom sans intermédiaire léeg-léeg almalak léeg-léeg sans intermédiaire comme niñ ko gisee ci qissatul isra waaye ak xadiisul qudsi yi baat yoo yooyu muy nettali yone bu nga xam ne borom de koy wax bu dee kooku noonu moom la ñuy jox information mu koy vérifier di def investigation di xool est-ce que mbir mi noonu la demee pas paa ne waa ji du dëgg li mu wax du dëgg non parce que waxoon naa la jamono jooju la confiance n'exclut pas le contrôle am ci nit kóolute dàqantewul ak ngay vérifier ay waxam ak jëfam yim lay wax loolu wàññiwul dara ak ne danga koo wóolu nit ñi xamul nag ñooy jàpp ne loolu day wane ne kii kii kii wóolu wóoluwu ma ma ñëw ne ko lii wa xew gëmuma mu ñëw dama déggaat ko muy laajtewaat ndax mbir mi noonu la demee comme si man man man li may wax dama koo créer wala kàcckat la man maa ko def sax c'est la dernière fois ma koy waxati non parce que kooku xamul mais bu dee xam loolu sax day tax mu gën a jàpp waay xam ne ah diw mii nag mu ngi ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci li alquraan digale yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusiibu qawman bi jahaala fa asbaxtum ala ma fa'altum naadimiin yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla in jaakum bu leen dikkalee faasiqun ab kàccoor bi naba in ci xin information bu man di doon ba yenu ci beneen riwaay fatasabbatu na ngeen ko beneen njànginu alxuraan nangeen ngeen xool ndax mbir mi sax na leerlu loolu ba xam est-ce mbir mi dëgg la walla du dëgg aa ah, faasiq fii nag faasiq fii xam nga lii nii insha allah dinañ ci ñëw ci eh, eh, xujuraat bi eh, ndax ci suuratul xujuraat la ne muy aaya 6 bi dinañ ñëw ci histoire boobu insha allah ci kii bi mais mbir mbiru du lool rek faasiq faasiq fii day tekki tamit looloo tax day tekki en même temps koo xam ne xamuñu ko majhulul adaala koo xamante ni nii moom xamuñu ndax waa ji euh, ku ku ku ku ku ku wóor la walla ku wóor la walla du kàccoor kese mooy ne yenn yi ndax yenn yi yenn yi mën na yooyu sax mën na la cee bañ fekk mooy ay nit mën nañ la wax nga am ci ñoom confiance rek nga jël li ñu wax lool mën na ne te lool yonent mi aleyhi salaatu salaam def na ko gisoon nañ ci koor gi yàggul Seydina Abdullah ibn Umar lan la wax nee na dañoo xool nit ñi dañoo séentu weer wi gisuñu ko man ma gis ko ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu digal nit ñi leen woor leen pourtant benn nit la ak kaw kaw bi jóge fële ñëw ne ko gis naa weer mu ne ko ndax yow da ngay seede ne amul benn buur bu dul yàlla te man ndawam laa alayhi salaatu wasalaam mu ne waaw mu daal di digal nit ñi basé ci gisu kooku te pourtant kenn la. mais bu dee ne conséquences yi moo rëy xoolal ndax lii nii mooy ne imaginer dem dugg ci xeex boo xam ne ay bakkan di rot ay bakkan di faatu yooyu yëpp di ci am ak yi mu mën a engendrer yi mu mën a jur après nga teg ko ci moo tax il faut mu leerlu gis nañ ne même kooku man nga ne koo géefér la mais yónniwul benn jullit am na ñu mu yónni ñu dem ne ko waaw loolu la mu yónni wat ñeneen ngir gën a mën a saxal mbir mi kon nag ndax bu ngeen deful loolu bu xaw qawman bi jahaala man ngeen a dal ci ay nit ndax yàlla li tax mu leen di diggal lii du ay ñàkk yéen nit ki bu mu ko gisee ñàkk kii damaa wóoluwul mais waa ji day bañ dal ci kaw nit wax ci moom lu dul noonu ba sax tëj ko wala imaginer bu dee affaire justice la nga dem dénoncer nit ci loo xamante ne nii juge bi moom wala procureur ñu dénoncer nag diw ab terroriste la day waajal kii rek mu ñëw jàpp mu ñëw jàpp surtout léegi mooy mooy tendance mu ñëw jàpp waaj yóbbu mu ñàkk liggéeyam njabootam xamul nan la leen di dundale ndax talatu ko sax ndax fi ñu ko tëj amatul liberté di dem ak dikk te lépp mu fondewu ci ay zunuun ay njort moo tax xoolal conséquences yu rëy yooyu moo tax yu mel noonu il faut nga vérifier mbir yi ndax kat libéré koo xam ne def nañ comme niñ koy waxee justice libéré nit koo xam ne moom moo def moo gën nga jàpp ab innocent moo gën nga jàpp ab innocent ku deful dara nga jàpp ku tëj kon. ragal ngeen ngir ragal an tusibu qawman bi jahalata boobu ngeen koy teef mooy da xamul ndax dëgg gi dëgg da ngeen xamul woon fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin après nag bu ngeen demee ba ca biir mbir yi leer kënee ndeke waa ji li ma waxoon c'est des pipeaux mbir mi daal doonul woon daa kii daa amoon ak moom problème rek wala lu mu njortu la këne waa ji noonu la mel mu ñëw wax ko noonu ma daal ko ci kii nga nekk nag koo xam ne nga am gêne di rëccu fekk rëccu weesu kon premier enseignement wango nañuy fexe ñun surtout rawatina luy yàq diggante yow ñu ñëw wax la ci sa mbokk loo xam ne du noonu yow fexeel jël li imaam Maalik rahmatullah lay doon wax même loolu yow a priori ci kaw noonu rek dangaa waroon a commencer jàpp ne mooy nga fexe interpréter ko bu amee quatre-vingt-dix-neuf façon interprétation yoo xam ne ngir interpréter jëf jooju yuy wane ne waa ji lim def du noonu mu am benn kese kese kese di centième bi boo xam ne man nga ko interpréter que jëfam ji non lii yoo tax mu def ko te bu boobaa di ko mën a jéggal te doo ko jàppe mu ne man bu doon man Maalik ci loolu laay jàpp rahmatullah alayhi mais ñun ñun moo tax su'u zanni ñaaw njortu ci sa say say say moroom jullit vérifier leen vérifier leen ñaata mbokk ñoo tas ñaata mag a ngi rakk ñoo tuddanteetul ndax loolu ndax ñàkk prudence wala bi jéem a foofu xam nga yow ku ñu ñëw wax la loo xam ne du noonu nga réagir léegi lan ngay xalaat ki nga xam ne moom day interpréter jëfu mbokkam mooy bu defee dara moom mu interpréter ko ni lii la ci jublu ah liñ ma doon wax ça c'est parce que nii mu doxale ak façon bi mu ma xoole muuñ ak bi may wax baat bi mu dugal lool day wane ne kon li nit ñi waxoon dëgg la ah subhaanallah waaye waaye in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu dee leen leerlu moo tax si xool seydna ali ibn abi taalib xadiis bi nekk ci saxiixu mu kii imaam ahmad musnad imaam ahmad xadiis boobu seydna ali ibn abi taalib dane xoolal seydna ali radiyallahu dane man lu ma mës dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ma dégg mu dama koy jàpp mu jariñ ma aw kamaakaal wax ju mel noonu mu ne nag képp koo xam ne dafa maa masa a nettali ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dara mooy dama koy waatloo dama koy waatloo mu ne waaye nag abu bakar naa abu bakar nettali na ma man ali waaye xam naa ne wax na dëgg man duma man naa abu bakar moom duma ko waatloo lu ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam ma ko wax xam naa ne moo ko wax mais est-ce que est-ce que imaginez bu moom seydna abu bakar rek la ci génn léegi yow bu ci génn keneen mooy ne kon yow léegi danga naan est-ce que seydna ali ibn abi taalib dafa wóoluwul seydatu fatima par exemple wóoluwu ko ah tontu wóoluwul Seydina Omar wóoluwul Seydina Osman wóoluwul wó wóoluwul wóoluwul wóoluwul hein wóoluwul ñoom ay Bara ibn Azib wóoluwul ñoom ñoom kii ñoom ñoom euh, Abul Yaqzan euh, euh, nu mu tuddati ñoom Salmaanul Farisi keneen ki Abul Yaxlaan mooy ki ci des euh, tañ doon nan Yaasir doomu Yaasir ji rahmatullah Ammaar Ammaar Seydina Ammaar ibn Yaasir wóolu si mais pourtant nee na ku ma ci wax dara ku ma ne yonent ma lay saa saam la wax ma waat loola mais du du ne da koo wóoluwul du da dama leen a wóoluwul du loolu bu leen wóoluwul woon dina bu wóolu woon ay Miqdaad ay Ammaar dina leen yónni na leen dem leen conent bi alei saatu salaam mooy affaire euh, kiiwam boobu mu doon gis saa bu gisee nu mu tudd Madyu sangu saa si ne bu ko wóoluwul woon dina ko ne laajal ma yonent bi alei saatu salaam loolu ndax manuma koo laaj ndax sama goro la bu leen wóoluwul ko wóoluwul di ko wax loolu kon mooy ne yëf yi il ñu bàyyi suñu tarde gi ñu tarde ba koy vérifier rek ñu jàpp ne dafa maa wóoluwul dañ laa dénk kees keesu jàkk bu ci mer ah dañoo bëggoon nag semaine bii di ñëw walla suba boo buñ nenee suba sax lan la lay mereloo yow xanaa yoroo xaalis bi kees la kay ci yoon yaa ko yor waxuñ yow du kees goo xam ne dañ ne affaire bi banque lañ koy yóbbu du loolu par exemple yow yaa koy garder dañoo bëgg dans une semaine wala fin du mois boo mënee indi kees gi ñu xool li ci nekk ak yépp après xool nu ñuy nu ñu ciy def ak yooyu nga mer naan yenn yi moom bu ab ànd bu amee dañoo war a wóoluwante waaw xaw ma lii lu muy nuru dénk ma kees yàgg ak bu demaguñ fenn ngeen naan ma indil ñu xool kees mu jaral ci waa ji mere ñépp xonjom gaa yi sax liggéey ku ku wax loolu mu liggéey la ndax ndax wóorul wóorul c'est sûr que toj na kees gi bu yàqu muram bu bees bi mu doon tabax bu ngeen moywul ci kees gi la ko kiiwee ganaaram di fanaan ci biiram bi moytuwul ci seen loolu la moo tax muy mer ndax moom dafa feebar koo ci wax loolu ak anam jóg son moi son moi jóg man man man man dañ maa kigul ba may ba may ba may ba may surveiller nii yow bu la ñooñu surveiller wul maa yalfidu min qawlin illa ladayhi bu atid yëgal ne ñu ku gën a ñu ku gën a ñoo ñoo lay seet ñu ngi lay surveiller bu dee ne loo loo prononcé ci sa làmmiñ am na malaaka yu koy bind suñu borom moo la gën a jege sa buumu xol te nag xanaa nag moom nga gën a moom nga gina a wóolu moom nga gën wara war a bàyyi xel ci ngay def ko nit ñi kon loolu benn point ngo muy bu am solo boo xam ne nañ koy doxe te ku mel noonu nit gis nga boo doxalee yi gis nga gaa yi nga xam ne ay nettalikatu lu amul lañ yépp ñoom ci boppam dañ lay moytu dootoo toogati benn jataay ñu fay wax lu amul jamais comme li suñu sëriñ waxoon Sayyid Muhammad Mustafa hafizahullah maamam boobu mu doon wax boo ko nettalee dara foog naa tuddoon naa ko fi benn bés danaa la hë loolu yaa ko dégg nga ne waaw ci kan nga ko jële nga ne ci diw laa ko jële mu ne moom moom mee ana ci kan la ko la ko la ko toxale waaye ci kan la ko jële walla gis ne nga wax ko ko nga wax ko benn mbir mu sol dàllam bàyyi la fa dem ci ki nga ne moom moom bu ko dégg mu dem ne ko diw mu ne ko ah mu ne ko yow yaa diw de nee na ma yow yaa wax lii yaa ko wax mooy ne gis nga boo melee noonu boobu yow gaa yi gaa yi gaa yi gaa yi kàcc gi gis nga kàcc kat yépp lay baax ñépp kenn dootul ñemeeti waxuma la yow sax di la ko wax direct mais foo jadaay boo ne rek ñemetuñ faa expliquer après yow nag nga nga libre nga nekk koo xam ne saint d'esprit nga nga ndax yooyu day tardé laati ay nettali fii di wa def lii di wa wax lii yooyu yooyu amul benn njariñ kon nañuy jàpp lool deuxième point li ñu mën a jànge ba léegi ci ghazwatu Uhud te loolu duñ ci yàgg ndax gis nañ ne loolu mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy keroog bi information yi nag dëggoo nit ñi dem ne ko wax nañ dëgg ba sax Quraysh waxuma la agsi nañu mais dañoo boyal seen fas yi ñu yor ak seen gëléem yi ñuy coob suñu di lekk suñu caawam yi di di ruur suñu tool yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tëbul rek daal di jël benn décision déedéet daf cee waxtaan ak saxaaba yi radiyallahu anhum Allah ha daf cee waxtaan ak saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum walladina stajaabu li rabbihim wa aqaamu salaa wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnaahum yunfiqun muy masalatu shura loolu duñ ci taxaw ndax loolu traité nañ ko lu gudd ci ghazwatu badrin keroo gi noonu la defoon biñ ciy waxtaan ak nit ñi ñu gis ne kon ñi nga xam ne ñoo wuyul seen borom muy euh, aaya boobu nekk suuratu suura taxawal julli wa amruhum shura baynahum ta ñuy sottante xalaat ci seeni mbir duñ ñëw rek di def à la dictateur way sama xalaat rek a baax ku gisewul ni man xalaatam baaxul déedéet yonent bi saa salaatu salaam kan moo ko ana ban xel moo gën a mat xelam amul bu ñuy wax xel sax xel li tax ñuy wax xel moo tax moom moom moo tax ñuy wax mais malgré loolu mu wàcc quand même du ci waxtaan ak saxaabaam yi ci problème yu toll nii nga xam ne question de vie ou de mort la ñun est ñun ñu ngi def loolu koo ci gis am mustabid la benn dictateur la façon boo xam ne lu ko neex lay def alors que du loolu c'est moi qui donne les idées gars yi nañ suivre déedéet kon wa amruhum seen mbir suuraa day nekk li nga xam ne weccantewo xalaat looloo tax mu daal leen dajale mu daal di leen laaj na leen lan ngeen ci xalaat boo moom mu wax leen ci xalaat lii laa ci xalaat man mooy ñuy des ci biir ñee tamit mooy tamit booy laaj nit ñi tamit fokk nga jox leen liberté ñu wax li ñu xalaat mais di leen xoole bëtu boo fi xalaatee lu wuteeg li ma xalaat boo fi xalaatee lu wuteeg li ma xalaat rek di nga xam déedéet mooy danga koy bàyyee moom it mu xalaat li mu mu wax la li nga xam ne loolu la jàpp ne loolu la loolu la gis li mu jàpp kay bàyyi ko mu wax ko ndax sinon kat consultation bi amatul njariñ waxoon nañ la nag waxoon nañ la ne loolu ute nag démocratie waxoon nañ la shura képp ku la ne démocratie la day expliquer li lay wax lu la neex parce que wala moom ci boppam mooy xamul luy démocratie xamul tamit luy suuraa ndax bala ngaa wax ci ñaari mbir mooy foog nga xam bu ci nekk bu ci nekk il faut nga xam benn bu nekk ci ñaar yooyu mooy lan d'abord pour nga commencer di leen comparer wala naan benn lañu mais duñ xaaju ñoo nekk benn kon muy masalatu shura muy masalatu shura consultation euh, ci yi nga xam ne ñoo yi leen yitteel ak yi nga xam ne ñoo ko ànd bokk waxuñu boroom président bi rek wala yooyu nee na suuraa bay naxu bokk na ci yi nga xam ne moom lañuy jànge ba léegi ci yooyu léegi nag ñu doo ñu ñëw ci li imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi bon duñ jël lépp lépp am na yoo xam ne boo dañ ko tudd mu ne moom ah imaam Ibn al mu ne bokk na wa minha bokk na ci annahu laa yajibu ala almuslimiina ida taraqahum aduwuhum fi diyaarihim alxuruuju ilay bal yajuuzu lahum an yalzamuu diyaarahum wa yuqaatiluuhum fiiha ida kaana dalika ansara lahum ala aduwihim kama ashaara bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud mu ne bokk na ci ñuy jànge ci xew-xewu Uhud bii mu ne bokk na ci këne warul ci jullit ñi du obligation du obligation ci jullit ñi këne bu leen seenum noonu bettee ba jege ci seen seen dëkk seen réew yi warul que ne obligation dañ leen di fekki ca yoon ya bu dee euh, ay bato lañ yor ngeen génn gaaw fekk leen yor yéen seeni sous-marin fekk leen ci biti wala xeexi jën ñoom loolu noonu warul du une obligation bal li am ba des mooy yajuuzu lahum an yalzamu diyaarahum bu leen neexee mais am nañ possibilité bu leen neexee ñu des ci dëkk bi di def nag jihaadu daf'i waxoon naa la jihaad ñaari façon jihaad la mooy jihaad daf'i ak jihaadu talabi mooy bi nga xam ne yow da ngay défendre sa bopp mooy sur euh, la défensive nga nekk dañ laa bett wala nga xam ne génn bi du lool moo approprié waaye naa des ci dëkk bi maa leen ko gën a xam comme ni euh, raison euh, raison yi yonent bi alayhi salaam joxe woon bu ko defee ñun ñu embustade leen ñoo leen fi gën a xam ginoon la ñuy moo ñuy gën jàppandi ci ñun ñu gañe leen loolu ñoom mën nañ ko bu leen neexee ñu daldi buñ gisee ne loolu mooy li gën te moo gën a approprié comme li yonent bi alayhi salaam wax keroo ah! bokk na tamit ci leen ciy jànge mooy ci mooy ci consultation bi mooy ne xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam moom moom avis bi mu joxe moom la Abdallah ibn Ubay ibn Salul joxe mooy ñoo bokk avis loolu mooy lan mooy ne bokk na ci liñ ciy jànge këne am naa fi yorub avis noonu tekkiwul ne lu fekk am na avis rek mooy avis bi baaxul non mooy ne même bu dee ne raison yi tax mu wax ko man naa mu wax avis boobu man naa bañ a baax waaye nag du ñu tëb rek parce que diw la mooy kon lu mu wax baaxul déedéet waxoon nañ la waxu Seydina Ali ibn Abi dëgg lañuy seet ba xam ne dëgg la ñuy jël teg nit ku ñëw ñu dugal la ci biir dëgg nga jaar mooy bu doon tey comme scanner yi ñuy yóbbu gaay bu ñu leen di faj bu ñuy xool li nekk seen biir tube boobu noonu tunnel boobu ñu leen di dugal après bu ko defee ñu xool li nekk seen yaram bi yépp dëgg nag mooy tunnel boobu ci ku ñëw ci lañ lay dugal bu dee aéroport par exemple yow mooy euh, pour nga jaar ci ci portique yi ñu fuyee la ba pare nga jaar ci portique yi boo yoree loo xam ne wala nga ànd ak loo xam ne dañ koy tere mu ne teet teet teet signalé la ñu arrêté la fu fuyee waat la ne la monsieur ndax yoroo ay kii dëgg nag mooy par exemple portique boobu lañuy teg ku ñëw ñu ne la jàllal ñu xool aca jàllal boo jàllee mu ne teet teet teet teet ñu xam ne waa jii de seenaa nekk ci dëgg ah ayo jàllaat euh, retour retour sur tes mais ñun do xam nga loolu la loolu c'est logique xam nga boo ko noonu dañ naan voilà mais est-ce que dañuy teg nit ki ba pare ne moom nit ki moom na jàll ba pare moom moom kii bokkul mooy dëgg dañuy teg ba pare jàll di dëgg portique bi teg ca kanamam fële naan léegi portique bi nañ ko jaarale ci waa ji bés bu portique bi nee tintin portique bi moo baaxul ndax waa ji kon portique bi moo yor lu ñuy tere xam nga loolu boo ko koo ko wax fii instant bi ku ko dégg rek naan mais kii dafa dof wala la mais dëgg yi noonu la mooy nga ne yow ñoom diw ndax danga leen a faa wala mooy sa sëriñ wala lu man ni doon wala yow moom daal lu mu wax noonu la Ah, yow ay waxam doo ci xool dara ah, xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam mooy almaasuum mooy ki nga xam ne ay waxam moom lu mu wax noonu la ndax suñu boroom a ñu ko garanti mais ku dul moom da ngay juum da ngay juum par force mooy ne affaire bi lenn la te susceptible nga nga juum voilà mooy loolu mooy wax yi mooy susceptible nga ku dul moom susceptible nga juum comme que nag susceptibilité boobu nga juum am na possibilité nga juum am na mooy kon foog ñu vérifier foog ñu vérifier léegi nag mooy ne booy vérifier du ma ne diw kàccoor la ba moom lu mu wax ma jàpp ne kon ma war ma ne mooy ne loolu la mooy xam nga lenn la xam nga xadiis yi ku fi koo xam ne dañoo xam ne kazaab nga loo fi wax kenn du ko jël lu tax ndax wóorul mais est-ce que dañoo yem ne kazaab la rek. non mais dañuy vérifier est-ce que xadis bu mel nii est-ce que xadis bu mel nii amul ñeneen ñu wóor ñu ko wax ñu ko solo loolu moo tax ñaata yoon lañ fi gis ay xadis yoo xam ne dañ naan càllale bi wérul mais nag cosaanam wér na ndax mu ngi ci imaam al Buxaari rahmatullah alayhi wala boog imaam Ahmad solo na ci càllale yoo xam ne yu wér la ñaata yoon lañ ko fiy wax kon dañu naan comme que ab da'if fa ne woon ku feebal rek kon xadis bi nañ ko sànni sax du ñu vérifier après. pour wax la ne mooy dëgg man naa génn ci génn ñu kàccoor même bu dee ne intention wa mënoon naa bañ a nekk lu dul noonu te tamit dëgg kàccoor man naa ànd ak avis ak koo xamante ni mooy nitu dëgg ci ay question ñu bokk ci xoola loolu nag la ñu bari nag manula manula def euh, euh, mooy def comme euh, nun dudd mën a séparer ba loolu moo tax mooy dañuy mere nit da ngay gaa yoo xam ne waaye yow président ay États-Unis kàcc kat lañu ñii wala boog ñii gëmuñu dara yéeféer yii ba léegi yow ñoom lu ñu wax ñoom amul sax di vérifier ndax est-ce que nekk naa nekk déedéet du dëgg alors que mbir mi nag bu loolu mooy du dëgg mooy principe bi tax waa ji moom du waxkatu lu amul waxkatu lu amul la mais nag il faut vérifier est am naa am déet te sa principe boobu doo tëb wax ko ca kaw mooy da ngay nga koy jàpp mais di vérifier ba boo gisul leneen lu koy étayer nga xam ne lii du noonu comme son habitude rek loolu mooy indi nga gis ay loolu moo tax ngay gis ay association yoo xam ne ay association laïque yoo xam ne yow jullit bi léeg-léeg da ngay bokk ak ñoom ay point de vue yéenay bokk même combat yu ngeen di xeex xoolal ñoo xam ne association lay yoo xam ne dañuy xeex contre la colonisation bi Israël di def Palestine mais est-ce que nga naan comme que ñii daal lañ sama yor nawu ci non yéen bokk combat yéen a bokk combat wax na dëgg wax tekkiwul ne kon moom comme que lay ab lii la ab atee la rek kon moom non non loolu nit ki da ko war a séparer xam ne lu baax man naa jóge dëgg yi mën naa jóge ci koo xamante ni nii ab kàccoor la loolu lu mën a nekk la bokk na ba léegi kon ci li nga xam ne moom lañuy jàngee ci ghazwatu Uhud te loolu euh, ima gisoon nañ ko gisoon nañ ko tuddoon nañ ko keroog biñ ci àggee moom la imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi di wax naan wa minha bokk na ci yiñ ciy jànge jawaazu suluuki al-imaam bil askari fi ba'd amlaaki ra'iyatihi idha saadafa dhaalika tariqahu wa in lam yarda al-maalik mu ne bokk ci ah, mooy mooy imaam bi imam bi wax naa la mën na nekk bu ne tey mën na nekk l'imam le pas kii jiite jàkka ji rek président de la république ki jiite mbir yi amir le gouverneur le maire le préfet kilifa gi même ab association boo xam ne ñoo bokk intérêt ñu jiital nit wala monsieur le maire monsieur le préfet monsieur le gouverneur monsieur le député am na dina am possibilité léeg-léeg mu jaar ci moomeelu koo xamante ni ci ay ci ci ñi muy administrer la bokk bu dee ne il ñu jaar fii ngir defar li ñuy defar mooy keroog yonent mi saa saa bi muy jaar ci toolu mirba bi muy kaas naafiq boobu naafiq silmaxa boobu doon kaas naan yonent mi saa saa mayuma la possibilité ngay jaar sama tool bi te bu ma xamoon ne bu ma tibbee suuf si may tibb di ko mooy bi doon sànni euh, ba ñuy jaar mu dégg tànk julli julli ñi di jaar foofu. mu tibb suuf di leen ko xëpp naan bu ma xamoon ne tibb suuf bii du dal lu sa xar kanam gi yow yonent bi alayhi salaatu salaam yow laa koy sànni mooy mais neexu ko woon mais après yonent bi alayhi salaatu salaam da cee jaar loolu lañ la waxoon ne la mu ngi mel ni mooy mel ni autoroute yi ñuy defar ak tali yi ñu xam ne mbir yi fii la war a jaar ndax intérêt général moo taxaw mais nag ak niñ koy defee ak niñ koy defee. comme niñ la waxoon nañ la exemple ndaw soo sëlëm borom mosaada yi te yeneen ci malay saar saam jëloon ndoxam loolu gisoon nañ ko kon jarul ñu ci yàgg loolu it mooy loolu mooy pas nekk fi naan dañ maa tooñ ay kii non seen bi bu dee lii fii la war a jaar ndax canalisation yi ñuy def dëkk bi yëpp day inondé saa su ne ingénieurs yi nee nañu mbir yi yoon bi fii la war a jaar fii fu jaarul fii du baax mu war a jaar sa kër wala seen kër mais dañuy ñëw wax leen ko wan leen études yi wan leen yépp nag bañ leen a nëbbu mbir yi tamit bañ koo def tamit que ni ñoom ay opposants lañ ma jaar ci ñoom ngir ngir mettital leen non loolu bokkul ci maanute lu leer ne leen étudiant ngii lii la fii la war mën a jaar tracé baa ngii léegi nag dañ leen di utal feneen fu leen ndax tamit doo déloger yi ni noonu ñu nekk ci mbedd mi feneen nañ leen wutal kër gu mel nii gu mel nii ngeen am tollu nii moom lañ leen di jox ñu wax wax waa ji naan mooy malgré man duma fi jóge fii sama këri maam la woon fii walla lii fii nga xamante ne nii maa ngi ko donn depuis mille huit cent la ko sama maamaati maamaati maam defar ba léegi nii waaye man non kooku dañ naan ko sëñ bi loolu mu neex la mu naqar comme que noonu la demee nag mooy di ñun dinañ la utal malgré tout nañ la utal fenn mais fii moom dañ koy toj moom ndax mbir mi fokk ñu def ko ndax duñu mën ñoo dëkk tamit ci yooyeeg yooyu loolu am na fu mu teg waa ah. ak ñu soxlaa tamit léeg-léeg bu ñu soxlaa nga xam ne lii il faut ñu def ko te lii rek a fi nekk te amuñu buñ ko deful jéeyi xew diw yor affaire yi naan doo man nag duma ko joxe dañ koy confisquer dañ koy confisquer waaw mën nañ ko ko d'abord avant ñu koy confisquer mën nañ ko ne bu dee mën nañ koo lekk ne ko wala ñu aal ñu ko aal ñu ko après ñu fay la waa ji ma ne aalew ma lu ma jaayu ma defuma dara te bu ko deful ay vie yu bari ay dund nit ñi moo dul mantee ne bu boobaa dañ koy confisquer comme ñu yonent bi alayhi salaatu salaam defoon Hunayn nga xam ne moom bokk na ci ñi créé mais moom keroog bi euh, ci yonent bi alayhi salaatu salaam koŋ yi mu am mais moom la jël munaan ko ak ban am ijaara ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk boobu tuubagul kat mooy biñ ubbee Makka moom mu yor ay mbubbu koŋ yoo xam ne yu bari mais dañoo war a dem guerre il faut ñu am lu ñu protéger woo du ñu sànni suñu bopp noonu yonent bale saa saam jël mbubbu koŋ ko waa léegi mu ko may yow mu naan ko yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sa sa kii bii sama mbubbu koŋ yi nga jël mais xasban da koo jël par force nangu ko ci man foqar ci ko sama loxo te manuma ci dara wala boog da nga koy luye da nga maa bëgg ma ma luye ko mu ne ko du du lu man foqar ci ci yow mooy dama lay fay après loolu la mooy bu dee possibilité yooyu day njëkki mais bu demee waa ji tëccu di jaay dëgër boobu mais dañ ko fiy jëlee dañ ko fii dañuy nangu affaire bi ndax il faut yooyu am ndax bu fi kenn nekk après naan kii dañoo tooñ tooñu la c'est comme ça yonent loolu sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na tamit ba léegi ci liñ ciy jàng ci ghazwatu Uhud ah mooy li imaam Ibn al-Qayyim wax ne mu ne annahu laa ya'zanu liman laa yutiiqu alqitaala min alsibyaani geyri albaaligiin bal yarudduhum ida xaraju kama radda rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ibn umar wa man ma'a mu ne bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi moom imaam ibn alqayim aljawziya ci zaadul ma'aad fi hadyi xeyri alibaadi alayhi salaatu wassalaam mu ne bokk na ci këne mooy imaam bi chef bi bu dee dañuy dem ci xare bu gisee ñoo xamante ne ñii nii ay xale lañ mu delloo leen même bu dee seen apparence day niru ko ne ñii nii bu xam ne ñii ay gone lañ mu delloo leen bañ leena ñi nga xam ne wala sax ñoo xam ne manuñu laa yutiiqu alqital min as-sibyaani ghayril baalighi ci gone yi nga xam ne nag mooy ay gone lañ mais manuñoo xeex te majooruñu mu delloo leen comme ni ñoom seydina abdullah ibn umar radiyallahu anhum nañ ko waaye ñi nga xam ne am nañ ci expérience te man ko moo rax mu ne laa yutti yokk même bu dee lool la mooy ñooñu mën nañ ñoo wax mën nañ cee bokk ndax seen expérience ndax l'islam liy jox mooy xam-xam du ne rek maay diw du ay âge tubéy gu may sol wala karawaat bu ma takk moo tax wala babus yu ma am wala tengaada bu ma sol wala ab ab couronne bu ma sol déedéet compétence yi ndax l'islam du neenal compétence keroog yonent ma ne saab saab ñi mu doon delloo ñoom Seydina Samura ci rek ñoom Seydina Raafe ñu ne ko Rafi' mii nga bëgg a delloo Rafi' c'est un tireur d'élite kii ku xam li ñuy jëm la xeb xabirun bihi ah, ku xam affaire le maniement des armes te kook kuy dem ci gerte kay ñooñ nga soxla mu daal di koy permettre ndax lan pourtant même agam may ko mais compétence baa ngi fi looloo tax bu fi kenn taxaw waa kan mooy jiite ci jàkk ji booy bii mais mais mais booy bi moom yaramam sax du daw quoi muy jiite paay ay moroomi maamam man moom yaramam du daw mu am xam-xam bi waa ñoom ay imaam Malik rahmatullah alayhi kan lañ nekk imaam ay 17 ans ñu nekk imaam nga naan la imaam Muslim ban année ban âge la bind saxiixam bii ñuy coow nii da ngaa foog daa bàyyi ba am 30 ans koo bind waaye <laughs> mooy loolu mooy mooy ne ñun mooy ndax ñun dem nga am image boobu foog ne boo ñoom ay imam muslim nii ay imam Maalik nii ba ñu nekkee pas quatre-vingts ans imam muslim sax daa amul quatre-vingts mooy ne <laughs> soixante-dix soixante ans soixante-cinq calen a bind seen yi non ñii ci lañ bee ah ñii dañ doon nekk liir ñu leen di indi ci ci jataayu xam-xam yi loolu lañ mas a xam seen ngone ay ñun bi li ñuy def di daw di dàq ginnaaw bal bi ñoom ñoom ci jataay xam-xam lañ doon toog fa lañ doon toog ci lañ passé seenum ndaw ci lañu màgge kooku xam nga ne waaye nga naan ay moom yaramam du daw mais am na compétence bi comme ni yonent mi alayhi salaatu salaam permettre Raafi ak Seydina Samura ndax seen compétence bu ñu am mooy poste yi il faut ñu koy jox ñi am ñi nga xam ne ñoo am compétence loolu ak nu seen âge mën a toll mais ñoo ko mën est-ce que affaire bi dañ koy teg ci critère âge rek yow bu dee waa ji am na âge mais manul mbir mi kii moom âge bi ñuy wax amu ko mais man na ko mais c'est l'efficacité qui compte wala luy compter non efficacité il faut être efficace diw moo fi man ci lii moo ko gën a xam moo ko gën yelloo nañ ko ko jox ak nu mu gën a nag nu mu toll te tamit ak couleur bu man di yor ak askan bu man di bokk c'est xam-xam moo tax diine xamul loolu moom xam-xam la xam xam-xam moo tax xam-xam ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum waxul ki leen gën a am askan bi am sabakum déedéet non non non ki leen gën a ragal yàlla mooy ki leen gën a jege yàlla moo leen gën a tedd fa yàlla innama innama euh, yaxsha allahu innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama dëgg-dëgg ñi ragal yàlla dëgg-dëgg mooy ñi am xam-xam boroom xam-xam yi waxul boroom âge waxul al al innama yaxsha allah min ibadihi al al al shuyukh non non déggoo ko ci alxuraan déggoo ko fenn texte bu daañu sax déggoo loolu kër ragal yàlla ñooy paay déedéet du loolu innama yaxsha allah min ibadihi shurafa déedéet du loolu de al ulama xam-xam te xam-xam moom amul sant amul askan ku la ci gën a sonn insha allah gin jox yitte moom la ko buur yàlla di yombal man salaka tariqan yaltamisu fii ilman sahhala allahu lahu tariqan ila képp koo xam ne dafa sóobu aw yoon yoon wu man di nekk nag boo xam ne da ciy làmb di ci ut xam-xam buur yàlla dina ko dina ko yombalal yoon wi nga xam ne moo koy jëme direct mu dem àjjal kon loolu beneen at beneen njàngata ngoo ah bokk na tamit ci li nga xamante ne nii moom lañ ciy jànge mooy ah gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy organisation bi mu organiser bi mu agsee bi mu agsee ci terrain de bataille bi ni mu organiser saxaaba yi radiyallahu anhu mooy lu ne day am day am organisation ñu xam ne kii moo yor lii kii moo yor lii mais duñ bàyyi noonu rek ku nekk di improviser déedéet ndax après cafouillage mooy am kenn du xam lan mooy lan bi mu ñëwee ni mu njëkk a def mooy fexe occuper terrain bi gën ci champ de bataille occuper montagne bi ba pare organiser son armée def may mën a jël ci ndejoor bi càmmoñ bi joxe teg drapeau jox Seydina Musab ibn Umayr jël ñi nga xam ne ñoom lu jël daal di teg ci montagne bi ndax waxoon naa la këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy yooyu yépp benn du benn boo xam ne danga koy détaché ci moom kaana rajula harbin sallallahu alayhi wa moom chef de guerre la woon en même temps yonent la ëpp yërmande ñépp waaye chef de guerre la woon da doon jiite armée waaw di di étudier plan yi di tegi plan di étudier terrain yi ba mu ñëwee neewul naa taxaw fële gina jege Medina bàyyi leen ak montagne bi déedéet dafa jàkkaarloog Medina wan ginnaaw montagne bi nga xam ne kenn du ko jóge foofu mu daal di organiser mbir yi kon ñun suñu di suñu mooy il faut ñuy organiser comme association yi mënuñoo toog rek ku fi kenn naan waaye pourquoi ñuy fal kii trésorier kii lii pourquoi pas yeneen i ma ne sax sànq keroog waxut daa bàyyi noonu bu ku nekk def lu ko neex. non dafa jël joxe drapeau ba ñu faatee ka ko yoroon mu jël joxaat ko Seydina Ali radiyallahu anhu noonu la doon doxale noonu la doon doxale ba pare loolu tamit dañ ciy jànge beneen affaire mooy que ne bu lool xewee ku ñu désigner ki ki ki jiite ku mu ne yow defal lii yow bu fi nekk di mer naan pourquoi mu may tànn waaye xanaa man rek a fi ne wala ku ñu wax nga ne non man nag duma ko man yow ku ñépp ne duma ko man non ndax man sama yitte non loolu duma ko man dangaa foog ne ñeneen ñi amuñu yitte ku la ne ñeneen ñi amuñu yitte yow loolu nga foog rek yow dangaa jàpp sa bopp que ni sa yitte moo gën yitte nit ñi wala yaa gën a chargé ñu ci des rek ku la ne amuñu yitte mais dangay bàyyi dara def dara. am na ñu yitte mais bu ñépp waxee li nga wax yow mooy dara du dox na ku nekk xool ci boppam rek moo tax lu nit ànd ab groupe ñuy def yow da war a xool bul xool naan ay diw deful diw deful non yow da ngaa yow bi nga war a poser question bi mooy est waa que waaw man xaar mais est-ce que man suñu njat suñu daje suñu suñu mbooloo mii moo xam ab association lañ yor ab daayira lañ yor ab ONG lañ yor yooyu lañ yor. ak jàkka lañ yor di ko di ko gérer mais est-ce que bu ñépp defoon ni man est-ce mbir yi dina dox loolu mooy question bu baax bi mais pas ay diw deful li war a def yow da ngaa war a laaj est-ce que ku nekk rek poser question boobu est-ce que bu ñépp defoon ni man dara dina dox bu doon buñ doon poser wala ndax les bonnes questions mooy la bon question est-ce fii mbooloo bu ñépp defoon ni man mooy luñ mën a defal mane ne noonu mu il faut ñu man di bàyyi di sacrifier yenn yi di sacrifier yenn yi local la ñuy ut mu am ñoo xam ne pare nañ ngir dem buñ ñëw rek ne diw a koy def mais diw daa am yitte boo ñëwee ne man duma ko man yow duma doo fexe trouver sa benn heure sieste sax bëggoo koo yàq jaralu la ko mais eh, yaa subhaanallah loolu taj la nit dox mooy ne nit ñi tamit il faut ku jiite tamit ngay désigner pas ngay bàyyi nit ñi waaye ils ont leur liberté on ne peut pas les forcer on mais mooy ne yenn il faut nga jël say responsabilité diw yaay def lii kan mooy def lii ku bëgg lii il faut ñu def ko est-ce que am nañu pare ngir def ko ñépp noppi kenn bëggul mais après nag lenn fi sës mooy nga ne diw yaa koy def te bu boobaa bu mu jàpp ne dañ koo yab kenn yabu ko ndax il il le faut ndax mbir yu dox yonent ma lay saab saab joxewul drapeau ba mu joxee drapeau bi Seydina Musab Seydina Musab neewul ah <laughs> mais pourquoi ñu may jox drapeau bi parce que loolu c'est c'est c'est c'est lourd de conséquences drapeau ku ko yor yow la gaa yi bëgg añji ñépp mooy nosam noon noon yi yow la gina ciblé ndax xam nañ ne bu drapeau wandee comme li Abu Sufyan waxoon fa fa innahu yu'ta an-naasu min qibali rayatihim idha zaalu zaala idha zaalat zaalu gis nga nit ñi xare bu am bu ne nit ñi dañ leen di gañe jaare ko fa ña ña yor seen drapeau yi bu drapeau yi wadd ñoom ñuy wadd ñu fay jóge bu fay jóge ñu fay jóge Seydina Mus'ab radiyallahu anhu neewul waay yow man du ma fi di yonent bi alayhi salaatu salaam Badar bon risque woon na mais tey moom seetal keneen waay ñoo waxul loolu ñi mu jël tamit teg ci kaw montagne bi laaju leen seen avion gis nga mu ne leen yéen kan mooy dem ci kaw ndax xam na ku nekk ak li nga man boo xasee xam compétence yi jeex na ya nañ joxe benn exemple bu gën leer mooy ne yow association bi dafa am loo xam ne ci wàllu informatique dañoo war a defar benn kii nu mu tudd benn plateforme wala benn créer benn sit mais mais du ma ñëw ci ki nga xam ne moom professeur kii la de langue la yooyu du mbiram du ñëw naan ko yow def ko te xam naa ne amu ci xam-xam ndax tamit mooy ne nekk loolu tamit tekkiwul ne manoo ko ndax léegi moom nit ñi yaay jàngal sa bopp daanaka ay autodidacte lañ ci domaine yu bari mais nga xam ne diw manu ko mais quand ñi nga xam ne xam nga ne ñii lii lañuy liggéey te tamit ci lay gën a abwaay moo gën a gaaw tamit ñoom ñu def ko quoi ndax ñoom du même bu dee nañ jël quelque temps xam nga ne ki nga xam ne ci lay liggéey def loolu mais moo gina a yóbbu ngay jël koo xamante ni xamu ci dara kon ñooñu la nga ci ñooñu nga naan yéen ñii yéen seen biir seet leen. yéen ñetti ñii moom loolu ngeen di liggéey te loolu lañ bëgg yéen ñooñu seet leen nan lañ koy bu ñu fa nekkee ku nekk naan noonu ko diw def na nga mujj ne yow diw waaye yow yaa koy def yow yaa koy def mu jeex loolu la ngay responsabiliser nit ñi yow la te bu boobaa nga woyof tamit yawit miñ ko wax nga def loolu ndax rumaat yi neewul ah non non wala wutu ñuy ngànt non am na ñu ma gën a mën a tiire waxuñu ko jël leen teg leen ci kaw te tamit directive yi ñu lay jox ku koy topp directive yi ñu lay jox nga koy topp te bañ jàpp ne gars yi naa yëpp bokk na tamit ci liñ ciy jànge mooy euh, mooy bu dee ne mbooloo bu ngeen man di doon bu ngeen amee njiit bu ngeen amee njiit bana ngeen di def dara di mi laaj leen ko ndigal laaj leen ko ndigal moo tax yeneen ci maa ngi saab keroog lan la wax surtout rawatina bu la nee bala ngeen a def dara ngeen wa laaj ma keroog xare bi dana bu kenn def dara lu dul ma joxe xare bi tàmbalee bu kenn buuje bu kenn def dara ma joxe ndigal lu dul maa ko jox ndigal mu tàmbali côté boobu nag dinañ ci gine ñëw daanaka mooy li ci gine rëy ci côté rumaat yeeg yooyu insha allah ndax buñ ci duggee nii du àgg du àgg ah mooy du àgg ndax mu gudd la ndax mooy conséquence li nga xam ne mooy defen bi la yonent bi alei satu salaam waxoon yem leen ci kaw montagne bi am ñu fa jóge loolu dinañ ci ñëw waaye bii di dinañ ko bii di ñëw kon dañuy jàll ci yeneen yi yi nga xam ne moom mën nga ko citer nii après boobu nag moo gën a laaj xóotal te moo gën a gudd bokk na ci këne euh, nit euh, boo xamante ne nii dafa rey boppam kooku noonu xaru mooy kooku ci waa safara la bokk comme l'imam Ibn al wax mu ne minha anna al-muslima idha qatala fa huwa min ahli an li qawlihi sallallahu alayhi wa fi Quzman alladhi abla yawma Uhud balaan shadidan fa lamma ishtaddat bihi al-jiraahu nahara fa qaala huwa min ahli an-naar mu ne bokk na ci loolu nit bu rayee boppam kooku jullit bu ray boppam kooku ci waa safara la jëm mooy al-intixaar xaru xaru moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne képp koo xamante nii dafa dafa jël poson lekk naan ko ngir dee mu ne kooku gis nga bu génn yawmal qiyaam gis nga bu deewee noonu la koy naane ba yawmal qiyaam te kooku safara jëm mooy xaru ci boppam xaru nit bu ko defee ndax kooku moom la borom bi danaan kii damaa njëkkante ci boppam da day jéema njëkkante ci di ma njëkk ci boppam ndax lan Quzman Quzman gis nañu keroog ñi mu ray ñëpp ci les porte-drapeaux yu Quraysh maay malgré loolu yeneen tubaab saa saa la la bi ñëwee ba nit ñi naan ko laqad ablayta al-yawma ya Quzman ay waay Quzman tey liñ fi jëf rëy na waaye bi nga xam ne ci la ko pourtant dafa blessé blessure yu metti mu daal di rey boppam ak ba muy wax riwaay ba ñu gisoon dangay na foog ne lii dama koo def ngir dama koo def ngir lan ngir fi loolu tamit mooy loolu moom waxoon nañ ko mooy duñ ci taxaw noonu mooy ne tamit nit ku dee ci xare rek du ku dee ci xare rek loolu mooy tekki na yow shahid na ndax buur yàlla moo xam li ma fi sudur moo ko xam ndax Quzman ak ñi nga xam ne imaginer bu doon ne àggul sax foofu moom dañ ko rayoon ci saa si sans mu jaar ci blessure nit ñi dañuy jàpp shahid la ndekete yoo la yonent bi alayhi salaam doon wax fu ñu ko tudde mën a huwa ahlin naar mooy xaru mooy ne yow àddina bi lu fi man di am xaru mooy ne yow àtte booboo lay dal gis nañ ne tamit bokk na ci ñu ciy jànge mooy ne xare bu amee mooy ne jigéen ñi duñu xeex duñu xeex ñoom bokkuñ ci waaye bu dee ne mbir yi dafa dafa lëbëjoo ba ñoom man nañ cee jàpp ngir na situation bi bu boobaa mën nañoo dimbalikoo ci ñoom comme ñoom Ummu Umara radiyallahu anha am nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon benn xare boo xam ne naan jigéen ñi nañ leen dem xeex ba baax na ba même bu doon yónnee ay armée danaan bu leen rey jigéen bu leen rey xale bu leen rey màgget te bu leen rey tamit koo xam ne dangeen koo fekk ci lieu de cultam moo xam synagogue wala yooyu bu leen ko def dara waaye bi xare bi méttee yeneen bi alei saatu nee na wax na doom yi ne yéen ne jëfam de moo gën fopp jëfu tay tey jëfu dëw diw amul tey fenn fu may tourner lu dul gis naa ko sama kanam sama ginnaaw sama sama ndejoor sama càmmoñ mu may defaan bu dul woon ne loolu mën naa ne kon danaan ko ah Nusayba bul dugg ci mbir mi restel newal à retraite ci affaire waaye tamit bokk na ci liñ ciy jànge mooy bu xare amee nit jekki dugg ci noon yi noonu bañ rey ko loolu tekkiwul xaru comme li Seydina Anas ibn Nadr def keroog bi mu dajeek Seydina Sa'd ibn Mu'adh mu naan ko foo nan la def mu naan dafa dem dugg ci kuffaaru Quraysh bi naan buur yàlla inni antaziru ilayka bima sanaa haula waaye di denc li nga maa ngi denc li ñii def mooy mbokk mi te tamit di denc li fi waa Quraysh indi mooy maa ngi lay ñaan euh, excuse ci li sama mbokk julli def mais di denc ci li nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh nii def mu song gaayu xeex ba niñ koy rey moom Seydina Anas ibn Nadr radiyallahu anhu wa ardaa